lii moom est-ce que da lii nii lan mooy àtteem ci mooy di wër foo xam ne fu nit ko yonent saa salaam julli woon nga koy def jàkk wala foo xam ne nitu yàlla wala nit ku sell wala nit ku baax foo xam ne da doon comme comme ni ngay gis senegal ñu ne euh, comme ni ñu naan euh, sëñ bu mag bi radiyallahu anhu euh, moom mooy nga gis nit ñi ni ñu doon ni ñuy toppe bërëb yi mu julli yëpp ñu def ko jàkka dangay gis nga dem ci ay Bawol ak feneen fi mu julli fa nga gis ñu def ko jàkka même ba jusqu'à Gabon jusqu'à Lambaréné foofu noonu ah Mayomba yooyu mooy loolu lan mooy àtteem ci sharia xam nga loolu mooy mooy niroog lii nii nii ñuy def ah, ah loolu nag ah dañ naan la parce que lan mu indi laaj bi lan moo indi laaj bi mooy ne dañu gis ne gis nga Seydina Mawlana Ibn nii mu doon def di topp fu yonent saa salaam jullee mu fay mu koy kii di fa jullee di bàyyam Seydina Umar radiyallahu anhu gi euh, waxoon nañu bi ñuy gis euh, Hudaybiya te ne Seydina Umar radiyallahu anhu dafa gorlu woon li nga xam ne mooy euh, kiiwu Hudaybiya jàkk muy Hudaybiya garab ga dafa waxoon ñu dagg ko parce dafa gisoon nit ñi dafa barkeeloo ko kii mu ne nañ ko dagg ba gaa xamatuñu ko ah te moom <laughs> Seydina Omar dafa mas a robb mas naa robb muy tukki nii gis ay nit bi mu nee xalifa radiyallahu anhu gis ay nit di njëkkante benn benn bërëb mu laaj ne mais lan moo xew fële ñu ne ko xat salla fihi nabiyyu seega fee yonent saa sallam daf fa jullee moo tax mu ne mu ne mu ne képp koo xam ne daal ba bi nga fiy agsi julli fekk na julli fekk la fi na nga fa julli waaw mooy parce que julli fekk na la fa waaye bu dul loolu na continuer sa yoon bu fa nekk di taxaw naan da ngay jullee ko def leneen wala di ko fa xaar ba pare mu teg ci ne mu ne ndax li nga xam ne moo alakoon waa ahlul kitaab mooy ne dañ doon topp seen jeexitalu yonent yi sallallahu alayhi wa salatu wasalaam di ko jàppe du ko def ay ay ay église ki ay biya mooy ay synagogue waaw fu ñu ne fii la comme Seydina Isa ñu daal di jël def ab ab synagogue wala église fii la Seydina Muusa ma sa ñu def hmm? waaw léegi nag naa Omar kon lii la doon nga ne mais léegi man nag bëgg naa xam diggante lii bàyyi Seydina Omar ibn Khattab doon ak li doom ji doon def mooy ci biti da nga naan dafa contradictoire moom li doon naan bu ko fi kenn xaar Seydina Mawlana Omar da ko fa doon xaar moom bu julli jotee day toog xaar bu julli jotul mu jaar fa day xaar ba julli jot mu julli fa waxtu wa fa yoneen saa salaam julli woon bàyyi ma ñii di ko tere waaw loolu moom nan la ñuy réconcilier affaire bi ak lan moo yi gën dëgër ci mbir mi ah insha allah doonu ci wa dooñu ci ubbi insha allah doonu ci leeral tuuti léegi ñu ne la yaa ngi fàttale ko suñu <laughs> masalaam julli est-ce mooy xabru est-ce que mën na ab xabru mën naa nekk ci jàkkaam déet <laughs> yaa ngi fàttaliku masala boobu ah <laughs> léegi léegi euh, dañ naan la en fait. Euh, Seydina Omar radiyallahu anhu dafa fiir dafa fiiroon lool lool lool lool te tamit xam doon def attention lu rëy doon sóoraale lu rëy rëy ci dérapage yu mën ci wàll wi parce que buntu la boo xam ne dérapage dérapage yomb na ci ay nit moo tax boo seetloo mooy liñ la waxoon sànq que garab ga muy bay bay'atu ridwaan garab gam amoon daf ko gorlu woon parce que ba mu gisee nit ñi di ko di fa dem ak yooyu da doon mi mu dérapage yu cirque dugg ci naka noonu nag la bañee lii mooy ñoo xamante ne nii ñoom manuñoo manuñoo yem fi ñu war a yem ci mbir mi xam nga Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu moom du yàgg ba mu bokkaale yonent saa salaam ak boroom bi subhaanahu mu bokkaale boroom bi subhaanahu wa taala ak keneen ah ba moo tax moom mu ko doon def mais Seydina Omar radiyallahu <laughs> moom da doon bañ koo xam ne melul ni kii wala ñi nga xam ne ñoom xam nañu ko mooy bu yàggee nit ñi mën nañoo ñëw dugal ci lu ci bokkul moo tax yu mel nii moom mu ko doon tere ba pare ne loolu bokk na ci li nga xamante ne moo alagoon waa ahlul kitab waaw parce que ñoom seen seen kanisa yooyu ko jàppee lañ ko lañ ko def après ah parce que gars dañ fa doon dem mais julleetuñ fa ngir yàlla waaye daanaka ngir ka a tax mooy julleetuñ ngir yàlla waaye dañuy julli ndax ka fa ne dañ fay dem ndax ka fa ne mais jàkka ja moom bu doon jàkkaay kese la seen yoon newu ci waaw kon loolu lañ naan Seydina Omar loolu lay ragal affaire yu mel noonu xew waaw ndax bu dee ne jamono ji mu ngi mel ni waa asxaabu Seydina am noonu gaa yi nga xamante ni ñoo jàppe woon seen nit ñu baax ñoo ñu la ñu defaroon ay statue ngir di leen fàttaliku gaa yi ñëw ba ci fin yi ñu mujj leen def leen di leen jaamu wa qaalu laa tadarunna waddan wala suwaa'an wala yaghutha wa yaghuuqa wa nasra ñooñu du mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim dañ naan ay nit ñu baax lañu woon waaye gaa yi ba ñu génnee àddina ñu tabaxal leen ay satu ngir di leen fàttaliku waaye génération yi ñëw après Iblis da leen a won ñu jàpp ne ñooñu ay yàlla lañ waaw mooy tereb Seydina Omar bii loolu lay yenu waaw parce que amuñ benn wóolu te que gaa yi duñ ñëw ci ginnaaw dérapage am affaire shirk nag bi ci mujj dugg nag waaw. loolu moo taxoon mu doon tere loolu waaye képp koo xamante ne nii loolu moom wóolu nañ ko ci yow comme Seydina moom Ibnu Umar xam nañ ne loolu du ko dal moo tax moom da ko doon def waaw. te loolu li koy gën a wane li koy gën wane ne loolu mën naa nekk mooy gisoon nañ ci suuratu al wa qaala alladhiina ghalabu ala amrihim lanattaxidanna alayhim masjida mooy waa ashaabul kahf bañ génnee àddina ña nga xam ne ghalabu ala amrihim ce n'est pas que ay ay gaa yoo xam ne mooy gis nga jamono jooju ñoom li leen jaaxaloon sax bañ génnee ci xuntu mi li leen jaaxaloon bañ génnee ci xuntu mi ba ñëwaat mooy dëkk bi léegi dëkkub jullit la ay boroom xam-xam ne fi mooy alladhiina ghalabu ala amrihim mooy ñi nga xam ne ñooy ñi yor pouvoir bi mais ñi yor pouvoir bi ay borom xam-xam lañ woon te tamit ñoom lañ nekkaloon <laughs> mu ngi mel rek booy booy wax ay jamonoy Seydina Abdullah ibn kii Umar uh, ibn Abdul Aziz mooy ne moom ci boppam kàngam la entouré de kàngam léegi rek ngay gis ak tamit yenn jamono yooyu après ah après ñoo xam ne moom. xamuñ dara ci diine di jiite nit ñi te duñu entouré wu ñoo xam ne ay boroom xam-xam lañ wa qaala alladina galabu ala amrihim la nattaxidanna alayhim masjida fa nga xam ne foo fële lañu nekkoon nañ fa def ak jàkka waaw nañ fa def ab jàkka mooy ne eh, loolu gisoon nañ ko mais lii koy dina wane que ne yonent bi alei satu foo xam ne fu mu jullee la mën nañ ko tabax jàkka mooy gisoon nañu Itbaan ibn Maalik radiyallahu gisoon nañu ko saxaaba boobu gisoon nañu tarjama moo ne woon yonent saa salaam man kat damaa bëggoon nga ñëw sama kër nga jullil ma benn bërëb ci sama kër benn endroit boo xam ne nag mu fay jullil ma daal di koy def jàkka yonent bi saa salaam ne ko waaw ba benn bés mu ñëw ànd ak Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu dafa agsi rek mooy boobu yaataloon nañ ci. que ñun ni ñu mënee yàq temps yi léegi nga xam ne dañuy war a def dara au lieu ñu ñëw nekk ci direct mais dañuy nekk ci leneen ba ray temps ba léeg-léeg sax la ñu taxoon a jóg duñu ko def ñu annuler ko ba beneen yoon wala bu ñëwee sax ba koy def daanaka nañ ko waroon a defee ci lu jaar yoon duñ ko def parce que rey nañ temps ci lu bari yonent saa salaam la ko taxoon jóg ba mu ñëwee na fa la dugg kër Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu nuyoo dafa agsi bi mu nuyoo ba pare dane ana fan nga bëgg mu julli la directement waaw mu joxoñ ko fi mbëgg mu julli fa mu daal di koy def jàkka loolu du lii parce que moom xamoon na ne kooku du mujj ba loolu noonu du ko du ko yóbbu ci sirk mais bu dee ñoo xam ne wóoluwuñ mbir yooyu dal leen waaw kay loolu foofu la ñuy mën a yenn li nga xam ne mooy bañ ak tere gi nga xam ne moom la Seydina Omar ibn al-Khattab doon wax yu mel noonu ku fa julli fekk daal jullil ku fa julli fekkul jàllal nga bañ faa nekk di toog hmm? kon loolu la ah. léegi euh, jàkka yooyu nag kon mooy li imaam alxaafis wax moo ci ne lu bari daanaka ràpp na léegi ah? boroom axbaarul madina boo fa demee tudd na tamit yaatal na moom moo gën a yaatal affaire jàkka yi ba wax fan lañu féete ak nan lañ ko defe woon ba ñu ne boo tax mu doon wax ne ah, que ne Euh, bépp jàkka fekk lu ñu soloo la kënee bépp jàkka boo xam ne ci yoonu Makka beek Medina foofu wala biir Medina biir Medina bépp jàkka boo xam ne xeer lañ ko defaree woon temps yooyu temps yooyu muy xeer yoo xam ne dañ koo yett mooy dalay leer ne jàkka yooyu fu yonent sallallahu alayhi wasallam julli woon la ndax Seydina Omar ibn Abdul Aziz al xalifa ba mu nee xalifa la recensé jàkka yooyu yëpp mu tabax ko ci xeer yoo xam ne ñoo niroo waaw mais léegi yooyu daal dina ñuy Eh, naawu kon nag affaire bi mu ngi noonu kon nag loolu lañu naan këne kon mooy liñ doon laaj sànq mooy suñu laaj bi kon mooy eh, tontu baa ngoog mooy bu dee ne nit ki eh, mooy loolu par exemple ngay gis exemple bi ñu joxe woon ci bërëb yi nga xam ne sëñ bu mag bi dafa julli wala yooyu nit ñi di ko def jàkka dañ naan loolu sunna la waaw loolu sunna la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ñëw jullil Seydina Itbaan moo ñëw jullil Seydina Itbaan ibn Malik radiyallahu anhu mu jàppe foofu nga xam ne fa mu julli woon def ko jàkka nga xamante ne pourtant waxu ko mais xoolal fenn rek jarul ngay xaar ma ñëw xoolal fenn sa kër foo xool rek baax na def ko jàkk non mais dafa bëggoon moom mu julli fa après mu daal di fay def jàkka léegi nag loolu nag mooy il faut ñu tegaale ci garde-fou yi ñu waxoon mooy yi Seydina Omar radiyallahu anhu doon doon mettre en garde te seetlu nañ ne Seydina Omar loolu yooyu muy mettre en garde tout le temps day réaliser wu mooy da ngay gis ñenn ñi di ko ay dérapage di ci am waaw loolu na doon loolu la doon tere ci wàllu euh, musique ba ca wàllu feet ba yoneen saa ne ko bàyyi bàyyi leen xeet wu ne am na feet mooy loolu noonu mooy te tamit ak yeneen yoo xam ne moom Seydina Omar radiyallahu anhu ci boppam mooy gis ne ba mu doon ba Yonent bi sallallahu alayhi doon euh, doon joxoon Seydina Abu Hurayra dàll wa ne ko koo dajeel rek bëggal ko aljana waaw mu muy bëggale ba dajeeg Seydina Omar ma Omar mu wax ko ko mu dóor ko ak da koo dóor kay ci dënn bi tël waaw Seydina Abu Hurayra wane ginnaaw daw di daw dem ci Yonent sallallahu alayhi mu topp ko waaw mu ñëw ne ko mu ne ko waaw lan moo tax nga dóor ko mu ne yaa ko wax mu wax lool mu ne ko waaw mu ne lool nag damay bañ gaay bu ko defee mooy nit ñi mooy boo ñëwee naan leen àjjana ngeen jëm àjjana ngeen jëm àjjana ngeen jëm am na gaa yoo xam ne fii boo leen fi ne àjjana lañ jëm mooy jeex na ay mooy léegi dañuy def ay affaires yoo xam ne yu contraire ak diine ji la teg ko fan parce que ñoom àjjana lañ jëm waaw Seydina Omar radiyallahu anhu doon mooy yu bari yoo xam ne dañuy gis ne da ciy da mooy du nekk loo xam ne lu xaraam la mais mooy saddu zaria waaw saddu zaria te loolu dafa nekk ponk boo xam ne lu rëy la ci wàllu euh, li nga xam ne mooy fiqh surtout rawatina maliki yi ak hanabila yi te loolu sax dans leur boo seetee même ñi nga xam ne sax waxuñ loolu dangay gis ne loolu dañ koy doxal voilà waaw mooy tere loo xam ne dañuy bañ moom dara newu ci mais mu indi ci lu gën a garaaw ñu tere affaire boobu noonu moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax ne yii nii doon ko sibaka bañ ke gaay bu leen fa taxaw ku fa julli fekk daal ci bërëb yoo xam ne yeneen saa salam mas na faa julli nga julli fu comme ar-Rawha yii nga xam ne fi nañ àgg sinon nga jàll loolu tamit lu jara bàyyi xel la hmm? waaye sinon mooy loolu noonu ci kaw noonu sunna la te tamit loo xam ne lu baax la moo tax naa wa mawlaana ibn Umar radiyallahu taala anhu doon seet bërëb yooyu di leen recenser ba pare di def saa bu fa rombee lu mu yàkkamti yàkkamti ci na fa xaar ba heure ba bu gisoon yeneen saa saam def fa jaamu yàlla hatta af'alu jibiliya fu mu tuuroon ndox sax danoon taxaw lu mu yàkkamti yàkk yàkkamti wàcc tuur fa ndox daal di mën a jàll moom Seydina wa mawlaana ibn Umar